di tu suuratul muthiira di suuratul faadiha ak yeneen tur yu ñu waxoon walillahi alhamdu wal minna baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa maa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahuu fid diin ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer bi ak ñaar fukk ak ñaar mu ne wa maa kaana al mu'minuun warul nag way ngëm yàlla li li yanfiru kaafa mooy ñoom ñépp ñu génnandoo daal di bàyyi li nga xamante ne mooy dëkk bi di madinatul munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam waaye it mooy réew moo xam ne sharia la ñuy doxal ay xare am réewum njulit mooy warul ñoom ñépp ñu daal di génn dëkk bi wala dem daje ji seeni noon mu ne nag loolu fa lawla nafara loolu mooy wane ne kon jihaad du fardu kifa du fardu aynin du farataay jëmm comme ni nga xam ne leeraloon nañ ko waxoon nañ ko fi ne nag boo gisee ghazwatu Tabuk fii dafa am yoo xam ne jamono yoo xam ne jihaad day nekk farata ci taw waxoon nañ ko kom ni ko al imaam Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi leera woon ci az-Zaad muy Zaadul masir muy Zaadul Ma'aad wala fii hadi xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam mooy ne fi nga xamante ne lay nekk farata mooy bu dee ne bokk na ci bu dee imaam bi ci boppam moo ne yéen jóg leen te loolu moo xewoon Tabuk yonent bi alayhi salaam ni mu dajeel ak jullit ñépp la ne jóg leen waaw loolu bu dee ki jiite wàllu geer bi ministre bi wala ki jiite réew mi dane yéen jóg leen waxoon nañ la ñoo woon day nekk farata ci ñoom voilà wala yow mu nekk dañoo songu dëkk bi mooy songu dëkk bi fu ne mooy amul nga naan na militaire yu jóg déedéet waaye am na beneen bu ñu fàtte woon mooy yow xaw ma looy xoole ba ba ba yow <laughs> ci terrain de guerre bi yow nga fekk fa sa bopp quoi nga retrouver devant xeer bi loolu amul nga naan moo qu'est-ce que je fous là laa def ba ne fii oh quelle mouche m'a piqué donc kon xaaral ma retiré wu loolu farata lay doon nga jihaad bu boobaa. loolu nag lii li taxoon Tabuk mu nekkoon farata ku dul ku yonent ma lay saa saa waxoon nebul dem. parce que moo ne jóg leen voilà loolu la waaye sinon jihaad moom warul ñépp jullit ñépp daal di génnanoo bëbbanoo dem ci xare bàyyi dëkk bi loolu lay wax ne wama kaana lil mu'mini wama kaana al mu'minuuna li yanfiru kaafa mu ne fa laa nafara ak neexoon daal li nga xam ne moo war mooy lii mu daal di génn min kulli firqatin ci mbooloo mu ne ci waaso wu ne ci tribu bu ne ci quartier bu ne ak nu ngeen ko mën a waxe daal ci pàcc bu ne minhum ci yéen way ngëm yàlla yi ta'ifatun benn mbooloo mooy am mbooloo jóge fu nekk walla waa diw ñu indi ay mbooloo yoo xam ne ñoom dañuy ñëw fekke si xare bi waa ñeneen diw indi loolu le loolu la bu ko defee nag li yatafaqqahu fi diin génn ko ñuy ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam di dem ci xare yi ngir lan la dañu dem ngir rayandi ak kii ngir yàlla waaye suñu borom ne li yatafaqqahu ngir ñu am dégg-dégg bu xóot fi diini ci xam-xamu diini ji nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu mu nekk lay jàngale te tamit dinañu xam ci wàllu xare xam-xam yoo xam ne bu ñu toogoon en temps de paix jamonoy jàmm kese yonent bi alayhi salaatu wasalaam amaana doonu ko woon feeñal foofu le ndax borom bi moo namb ci namb man bu jiitu ko ne loolu mu koy feeñal ci wàllu xare yi moo tax xare yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais bari ay njàngat yoo xamante ne ni te bari na yoo xam ne yu ñuy def nii ci suñu vie quotidienne di ko diine mais ci xare yi la jóge comme benn ñu masal la ci benn ah li nga xam ne mooy tiim mais tiim bi ñuy def ki nga xam ne dafa ñàkk ndox wala ndox mee ngi fi waaye manu koo utiliser ndax dafa sedd lool te manu koo tàngal te ragal na te li ëpp ci tam bu ko defee mu yokk feebar wala mu dal ko fi mu teg ko feebar kooku mu nga xam ne day mën a tiim mais tiim boobu xam nga fan la wàcc ghazwatul muraysiya comme ni ñu ko gise woon mooy ci xare ci la attey tiim génn ci la wàcce ak yeneeni atte yu bare bare bare bare loolu ku ci gën a bëgg lu gën a yaatu jataay yi ñu sampoon ci gindu yonent bi di nga gis ne léeg-léeg sax doon nañ gis xare yoo xamante ne nii jàngat yi ñoo ëpp fuuf nettali xare ba ak na ci yonente ma saa saam demee ak lam fa def am num génne mooy xare yi la ca xam-xam boroom xam yi tiire leçon yañ ca tiire galdi ko ci génne moo ëpp sax di nettali nettali bi noonu rek tellement dafa bare walillahi alhamdu wal minna moo tax suñu boroom ne li yatafaqahu ngir buñ demee ci xare yi gis na fa yonente ma saa saam di doxale suñu boroom di fa wàccee atte yu bees ak ni nga xam ne noonu lañu war a tërale doxale ko dund ko bi ilaa yawmi diin fi diini ci diini jii mu leen teg sóobu sóobu waaye bii mu leen teg moo tax lool mooy li gën a dëgër comme li imaam al-Hasan ibn Yasaar al yi nii la ko tekkee wala yundiru bu ko defee nag buñ demee ca xare ya ba takk xam-xam ba ñoom ci seen bokk ñoom ñu am xam-xam mooy xóotin bu dégg-dégg bu xóot jàpp xam xam boobu ngir ñu takk ko wala yunziru bu ko defee ñu xëpp qawmahum seeni ñoon ñi nga xam ne damu ñoon ci xare yi bu ñëwee ñu daldi ida raja'u bu ñu delloo see jóge ca xare ba ilayhim ci ñoom la la'allahum bu ko defee yahdaruna ñoom it ñuy moytu li nga xamante ne mooy mbugalum yàlla nan lañ koy moytoo nooy di doxalu àtte yi nga xam ne moom la wàcce te fekk ñoom newuñu fa woon tey sori li nga xam ne mooy ay tereem kon nag noonu la loolu mooy lii mooy wane na kon ndekete yoo xare yonente ma alayhi salaam ndeke ngir dem jàngi la de ngir dem jàngi uti xam-xam bu rëy rey mooy faat sa bakkan bu dee borom bi foofu la ko dogal joxe sa bakkan ngir boroom bi tabaaraka wa taala waaye ña nga xam ne ñooy ñëw ñoo man caa am màng ndax mbir mi moom imma nasr wa imma shahada suwaa nga mu ngañaay wala nga mu martir nekk koo xamante ne nii dangay am darajaay martir wallahu taala alam ya ayyuhal ladina amanu alhamdulillah suñu boroom ne yéen ñi gëm te dëggal qaatilul ladina yaluunakum minal kuffaar xare leen ak ñi nga xam ne ñoo leen gën a jege yéen jullit ñi yéen waa madinatul munawwara yéen ñi nga xam ne yéen ay to àndandoo yonente bi alayhi salaatu wassalaam muy saxaabaam yi radiyallahu anhum wa ardaahum xare leen ak ñi nga xam ne ñoo leen gën a jege minal kuffaar ci way yéefér yi wal yajidu fiikum na nañu jote nag ci yéen ak mer ndax li nga xamante ne mooy yàlla gi ñu nekk ak kéeféer bi ñu newee nañu xam ne yéen kontaanu ngeen ci li ngeen nekk te na ngeen xaree ñoom waalamu te na ngeen xam anna allaha ne boroom bi ma'al muttaqiin mu ngi ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ragal ñooy ñi ragal seen borom tabaaraka wa taala xam nga laaya bii moom la ku mel na imaam ibnu kathir imaduddin rahmatullahi alayhi daal di woon wax ne moo tax yonent bi alayhi salaatu wa génnoon keroog ngir xare ak ñi nga xam ne mooy waa des Qaysar di le grand César byzantin ne laaya diwa tax ndax suñu borom moo ne xare leen ak ñi leen gën a jege mu gis ne ñi ko ginoon a jege ci way yéefér yi nga xam ne ñoo gën a yey ñu daal di fay dugal l'islam mooy waa Qaysar te ñoo ginoon a màgg muy waa Byzance di l'empire romain byzantin loolu la al imam waxoon rahmatullahi alayhi mu ne wa idha ma unzilat te nag bu ñu wàccee suuratu nabsaar fa minhum am na ci ñoom naafiqi man yaquulu kuy wax ayyukum zaadathu haadihi maana waa yéen ana kan ci yéen mooy di di saboter quoi <laughs> naan waa yéen waa yéen yéen jullit ñi mooy mooy yéen sax ñu bokk yi quoi mais yéen ana kan la la la yokku haadihi moo bi wàcc waay kan la yokku ci yéen imaana ak ngëm yàllaa ko dëggal waaye yéen loolu kan la fa amma alladina amanu suñu boroom ne ndaal ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm de te dëggal fa zaadathum mu yokku leen imaana ak gëm yàlla wahum dañoom yastabshiruna ñuy bëggee li nga xamante ne nii mooy laaya yi wàcc bu laaya wàccee dañuy bëgg ñu xamul al sa loo xam ne da na a concerné ci alquran ñu waroon koo jëfe xamuñu ko woon bañ xamal leen ko dañuy kontaan loolu du saxaaba yi rek de radiyallahu anhum ba léegi nii nit koo xam ne yow nekkoon ci loo xam ne nekkoon noonu la waaye xamoo woon ne lii dëkk alxuraan waxoon na ci dara te mbir mi warul woon a demee noonu mooy laata nga ci dugg nga waroon a xam waaye nag bu dee nag dalaa dab waaw ñu wax la laay bi da war a kontaan voilà boo kontaanee yow de bokk nga ci ñuy ësk yi ñoo ñële yal nañu ci suñu borom tabaaraka wa taala boole wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi